ñu ngi woon ci ghazwatu badrin ba léegi ci waajtaay bi ñu ngi woon ci côté kuffaaru qurayshin yi ala rasihim abu jahlin ibn hisham waajtaay bi ñu waajal <coughs> bi fa damdam ibn amr al-ghifari mi abu sufyan mi jiite woon njëgg mi yónni woon gis nañ ne quraysh ni mu gën gaawe abu jahlin ba mu déggee dam wax comme niñ ko gisa ci xadiis boobu nekk ci bu imaam abdullah ibn mas'ud bi nga xam ne mu ngi doon nettali di jële ci sa'd ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne abu jahlin moo doon wër ci biir quraysh ginnaaw bi fa damdam ñëwee naan leen adriku ayrakum wa kaana abu jahlin yastanfiru nnaas wa yaquulu lahum adriku waciirakum ne abu jahlin aleyhi laanatullah moo doon galvaniser nit ñi di leen fexe dajale ngir ñu dem xeexi waaye bi leen koy wax comme que njëgg mi lañ leen wax moom moo nekk en danger loolu moo doon objectif bi mooy muccal njëgg moomale moo taxoon mu doon wax adriku dab leen ayrakum seen njëgg mi balaa bëy di wëy mbuus waaye foofu fa lañu yemoon gisoon nañu ni kilifaay Qurayshi bi muy wax loolu gisoon nañ ne imaam Ibn Isxaaq ci xadiis boobu nga xam ne ci la ne wa axbarani man laa attahimu an ikrimata an ibni abbaasin radiyallahu taala an iljami mu ne wa yaziidu bnu ruumaan ak sëriñam yaziidu bnu an urwata bni zubayri mu jële ci seydina urwa taala an iljami gisoon nañu kenn ci xadis boobu euh, kuffaaru qurayshin yi dane woon ñoom kaanu bayna rajulayn dañu divisé woon ci ñaar boo gisul ku mel nii rek mooy ku mel nii ci kilifa yi mooy soit mu génn wala ba'atha makaanahu rajulan wala mu am koo xam ne moom lay yónni gisoon nañ ne mu ne te kenn desul woon ci ñoom ba mu des Aba Lahab ñuy Abu Lahab moo demul woon ndax dafa amoon ngànt mu waaye mu am ku ko demal gisoon nañ tamit que ne Umayya ibn Xalaf dafa bañoon ne du dem te gisoon nañ ko ci xadiis bu imaam al Buxaari biñ tudd léegi raxmatullah aleyhi Abu Jahlin ñëw ba convaincre ko mu ne comme que nag domine ma nga ci domine nga ma ci ay wax lenn dinaa ko def dinaa fexe daal kon ba ut gëléem gi nga xam ne moo gën a baax gën a muus gën a abil ci Makka bu ko defee ma dem ko dem wax ko soo jabar ji mu ne ko xanaa déggoo loola sa mbokk al-Yasribi di Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari radiyallahu waxoon mu ne ko ah kay waaye damay ànd ñoom duma sori bu ñu demee ba ci kanam mu dëpp foofu lañu yemoon kon ñu ne kon Quraysh <coughs> noonu la deme woon imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi di ñu nettali ci xadiis boo xam ne imaam al bayhaqi moo ko soloo ci ad dalaa'il jële ko ci yoonu yunus di yunus ibnu bukayrin mu jële ci ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne xarajat qurayshun ala saabi wa dhaluuli fi tis'a mi'ati wa xamsiina maahum mi'ata farasin yaquuduunaha moom imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi mu ne quraysh keroog bi muy génn dafa génn ala saabi wa dhaluul ku am ku diis dem na ku woyof dem na fexe nañu ba dem keroog waajal seen bopp fi tis'i mi'atin wa xamsiina muqaatilan mu ne keroog seen lim ñu ngi tolloon neuf cent ay guerriers yoo xam ne ay combattants la Quraysh génne gisoon nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñu ngi woon ci trois cent dix et poussière jëm kaw wala lu ko gën suufe selon wax yu bari yee ñu gisoon waaye ay trois jëm kaw la woon te wees wuñu woon trois cent vingt Quraysh ngi tisa miatin wa xamsiina muqaatilan neuf cent cinquante euh, combattants euh, loolu mooy li nga xam ne moom la imaam ibn Isaaq wax dinañ ci ñëwaat waaye al umawi al umawi moom tudd na ci xadis boo xam ne mursal la mu ne ñoom seen lim mu ngi yemoon ci bi ñuy jóge Quraysh alf wa alfu wa thalaath mia muhaarib mille trois lañu woon mu ne maahum miatu farasin ñu ngi amoon comme li imaam ibn isxaaq imaam ibn isxaaq raxmatullah aley moom dane miata faras quraysh deux cent fas lañu ñu génnaale woon waaw waaw bar yàqu doonahaa ñu koy wommat ku nekk nga gis ñu yor deux fas julli ñi ñaata fas lañ yoroon ñaari fas waaw akbar comme ni ñu ko gise woon am nga ñaari fas ak deux fas mu nga mel ni nga naan deux chars combat la waa ji yoroon waa ji yor ci deux cent nga deux ak deux moom bu dee ne mbir yi yàlla dugalu ci loxoom ah, te ragal yàlla àndul ak ñële ngëm yàlla mooy dañ leen di gañ waaye nag kalla du loolu kon loolu la imaam la al umawi wax buñ continuer ci imaam muhammad ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi moom mu kontine mu ne maahum kon miata farasin yaquuduunaha mu ne keroog ñoom waa Quraysh bi ñuy génn ñu ngi yoroon deux cents fas yoo xam ne moom lañ doon wommat lañu yóbbaale wa maahumul qiyaanu yadribna biddufuuf ñu ngi ànd ak waykat yi ñi nga xam ne ñooy mbumbaaykat yi ak musiciens yi nga xam ne Quraysh loolu da ko mës bëgg muy caaxaan ak fo wa mu ngi ànd ak ñoom waa Quraysh alqiyaanu qiyaan mooy mooy mughniya mooy ki nga xam ne euh, euh, kii la euh, musicien mooy musicien yi lañ àndaloon yu jigéen ñi ay musicien ay taaxuraankat lañ àndaloon yadrib na yoo xam ne ñu nga doon dóor bi dufuufi ci seen ndënd yi ak seen seen tabala ya di ci ndë ci ndënd yi di fëgg di way wayu ñu ngay way bi hijaa il muslimiin waaye way bi lan moo ne woon contenu seen musique boobu ak seen way yañ doon def mooy di ŋàññ jullit ñi ci ay shi'r yoo xam ne ay poème yoo xam ne dañ ciy def bi ci ŋàññ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ci ŋàññ jullit ñi di leen woowe as-subaa ñi nga xam ne ñoo génn topp ñu dëng ñi ñi nga xam ne ñooy ñu bon ñeeg yooyu lu nekk ñu daldi musique yi loolu yooyu shu'ara seen kii yi waxoon moom lañ jël doon ko nga xam ne ñu donne le ton Euh, kon noonu lañu génne waaye nag Quraysh keroog bi muy génn problème dafa am ndax euh, waajal nañu ba pare am nañu ci ay armes li ñu yor ci ay nit mat na ci ay fas waruwaay mat na waaye nag bi ñu demee ba dara desu ci nag lu dul génn ah problème nag daal di am te nag problème boobu li ko indi mooy ne Quraysh dañoo fàttale ko ne ah ñun de ñu ngi waaj a génn suñu dëkk di makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman waaye nag dañoo am problème ak lenn ci arab yi nga xam ne dëkkuñu màkk te nag c'est pas nag affaire bi xelluwul ponkali xurayshi yépp génn kilifaay xurayshi yi jeunes yi génn dem ci benn xeex boo xamante ne nii ca biti lay xewe sori seen territoire te amuñu kenn ko defande dëkk bi seen ginnaaw ndax seen noon yooyu mën nañu ci profitoo ne haa génn na xaaral ñu dem attaquer ji leen daal di occuper nag nekk nag ay armée d'occupation occuper Quraysh ba pare faagaagal fa jël seen alal massacrer seen famille ak seen mag ñeeg ña fa des loolu la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley di nettali mu ne walamma faragu min jahaazihim mu ne bi nga xamante ni nii ci la quraysh e, daldi pare ci seen wàccaay gi riwaaya imaam ibn isxaaq yi nag muy wax loolu tuddoon nañu waxoon nañ la ne imaam ibn Isxaaq ci début ghazwatu Badrin que ne da ko soloo ci ay càllale yoo xam ne yu a bu xasan la euh, wala bu wér la sax loolu moom lay nettali ba léegi ndax waxoon na ne ne ci càllale boobu ak riwaay yooyu la ne ne ci lay indi ma suqtuhu min xadiisi Badrin ci li nga xam ne moom lay indi fii di ci wax ci xadiisu gazwatu badrin il kubra moom imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhima moom mu ne imaam ibn isxaaq walamma faragu min jahaazihim wa ajmacu almasir mu ne bi nga xamante nii ci la Quraysh pare ngir dem ngir défendre seen njëgg ma jël décision ferme ngir marché nag vers fa nga xam ne fa la leen Abu Sufyan dam-dam wax euh, nee na moom imaam ibn Isxaaq dakaru maa kaana baynahum wa bayna bani Bakr ibn Abdi Manaat ibn Kinaana min al ci lañu fàttale ko ne ah ci lañu fàttale ko li nga xam ne moo doxoon seen diggante ñoom Quraysh ak bani Bakr ak bani Bakr di bokk ci tribu arab yi ibn Abdi Manaat euh, di doomi Abdi Manaat Abdi Manaat di doomi Kinaana li nga xam ne moo doxoon seen diggante nag ci noonoo ak xeex xam nga banu Bakr gi ci ngay dégg ci ndax ñoo toxu tribu bu mag la woon ci arab yi ñoo benn parti ci ñoom ñoo toxu dem fële ca Turquie euh, ñu leen di woowe fañ dëkkoon diyaaru Bakrin ci turk ñu naan diyaar Bakir ngay dégg foofu ñu naan fële kurd yu bari ci région euh, sud bu est wu turc diyaar Bakir dañ koy dégg lool moo arab la jóge woon diyaaru Bakrin la woon mooy ñii ñoom seen parti ci ñoom dañu demoon newoon foofu ñu tudde ko foofu comme niñ doon def rek waa kër comme niñ naan kër kër kër Samba waa waa kër kër Jolof wala Jolof yi Wolof yeeg yooyu ainsi de suite kër tudde ko noonu Diyaar Bakir waa Banu Bakri bii nag euh, euh, ñoom ñii la ñoom nag Quraysh dañoo fàttaliku ne ah ñun amoon nañu problème ak ñoom fa qaalu ñu ne ñoom abu jëxli nag mbooloo mi inna naxsha an yatuuna min xalfina ñu ne a ah, suñu nag défendre njëgg mi nag am na nag problème am na suusi bu xew mooy ne mënatuñoo dem ndax bu ñu génnee ñun dañuy ragal waa banu bakri ñi nga xam ne te ñoom duñu arab yi noonu la mooy revanche ay revanchard moom bi arabe yi loolu la woon gis nga koo fi rayal kenn nit moo foo jaar dina fayu moom kay coolooy bari ak kañ la mais euh, loolu moom moom foo jaar jaar jaar dina dinañu fayu léegi euh, bi lool xewee léegi problème boobu moo doon lan lan moo doxoon seen diggante xam naa dañ koy tënk imaam ibn Isxaaq daal dina koy solo ci lu gën gudd euh, lan moo taxoon waa Quraysh ak waa Bani Bakr daldi am problème amoon xeex bu doxoon seen diggante daal dina koy tudd riwaaye ko loo xam ne gën a gudd waaye amaana dañ koy tënk ndax ni mu deme woon foofu euh, mooy ne dafa amoon euh, kenn ci waa banu Bakr ak waa banu euh, ak waa Quraysh seen problème dafa jóge woon ci waajuñ naan benn doom bu Hafs ibn al te bokkoon ci bani Amir ibn Lu'ay bani Aamir ibn Lu'ay ñooñu ci waa Quraysh lañ bokkoon benn sëtu euh, sëtëb moom di ay moomu bokk ci maamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa am benn doomu kenn ku bokk ci ñoom ku tudd Hafs ibn al dafa am benn waay bu bokk ci waa Banu Bakrin boo xam ne moo ko rey te bi mu koy rey ci ndigalu benn waay buñ naan kilifaayi waa banu Bakr di Aamir ibn Yazid ibn Aamir ibn al-Mulawwah bokkoon ci kilifaay banu Bakr yi moo joxoon ndigal ndax dañu gis gone gi mu sol lu rafet benn kaala amaale ay kiiwu oor mu jox ko ndigal nag mu daldi koy rey benn waay ci ñoom euh, bi nga xamante ne nag deme na noonu ah frère frère euh, waajooju daal di fayu di Mikraz ibn Hafsin di frère ki ñu rey moom bi mu màggee mu daal di fayu daal rey kenn koo xamante ne nii muy Amir mi joxewoon woon euh, ndigal li bañ reyoon waaja tam bokkoon ci Banu Bakk moom moomu ci boppam la rey fexe jël jaaseem jaasi amir rey ko ba pare dugal kii ci butit yi jëngal ko jël kaaba gi jël jël jël jaasi gi ñëw ci kaaba gi guddi daal di ko fay lonk ba pare bi nga xamante ne nag ci lañu xëy waa Quraysh xëy xam ne lii de jaasi ji amir la te bokk ci waa Bani Bakk ci lañu xame ne Mikraz dafa jël di Mikraz ibn Hafs moom tudd nañ ko fi de boo fàttale ko euh, dafa jël revanche kan revanche u euh, ci ndax rakkam bu ñu rayoon ki joxe woon ndigal commanditaire bi moom la mujj ray léegi nag ah nga foog ne gaa yooyu ba pare euh, problème boobu nag moo amoon seen diggante ci gàttal Quraysh xam ne kan moo mujj rey mooy ñoom Quraysh moo mujj rey te ki mu rey kilifa la léegi nag loolu nag lañ doon ragal këne nag affaire bi ah bu ñu fi demee waa Banu Bakr gis nga seen kilifa goog ñu leen rayal dañ ci e, profité ngir daldi di ñuy attaqué te bu boobaa suñu armée yi ñu ngi ci biti défense nationale bi e, dootuñu ko dootuñu ko mën a assurer bu boobaa nag Quraysh am problème léegi nag nu ñuy def moom la imaam ibn Ishaq di nettali ne mooy càllale biñ gisoon ci jotaay bee weesu mu ne fa xaddatani Yazid ibn Rumaan an Urwata ibn Zubayr mu ne fa xaddatani nettali na ma Yazid ibn Ruumaan di sama sëriñ di Yazid di doomi Ruumaan an Urwata ibn Zubayr mu jële ci sayyidina Urwata ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jamii' annahu qaal muy mursalun saxiix wala mursalun xasan eh, lépp lu ñu waxoon ci bi ñuy wax fa axbarani man la attahimu bi ci teg woon moo doon fa xaddatani Yazid ibn Ruman mooy même càllale boobu moom mu ne Seydina Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam nekkoon xawaariyu rasulillah alayhi afdalu salaatu radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu ne lamma ajma'at Qurayshun al-masir mooy liñ waxoon sànq bi ñu paree nag ngir dem xeexi ci lañu fàttalikoo li doxoon seen diggante li ma nettali léegi ci gàttal diggante ñoom ak waa mu Bakr mu ne gis nga nag loolu noonu ñu fàttalikoon fa kaada daalika an yasniyahum loolu tuutee des mu tax Quraysh du dem ne ah suñu perte nag suñu njëgg mi moo gën fopp ñuy jël risque wu génn dem di défendre ab ay alal far nag perte suñu territoire ah surtout Kaaba gi perte ko non loolu moom nañu préférer kon suñu alal ji naax saay Abu Sufyan ñu massacrer ko ak ñooñu moo gën nag wax dëgg yàlla ndax nag entre boo ñëwee euh, comme si waa war a euh, choisir entre peste bi ak choléra mais foo jaar nga yow pour par mooy foog nga choisir dara waaw. léegi nag ñoom ñu ne kon nag ah dem mais njëgg mi ndax tamit da ngay def loolu <laughs> mooy da def euh, comparaison entre ñaar yi njëgg mi boo ko ñàkkee te am Quraysh dese sa dëkk dese sa kii man nga ko reprendre man nga ko dab dabaatal man ngeen a def effort ba amaat loolu wala lu ko ëpp mais imaginez même bu dee ne waxoon nañ day kaawu Quraysh ndax dootul am dara mais. quand même mën nañ ci génn mais imaginer ñu dem rawale njëgg mi ba nangu ko di ñëw si nag fekk ñu occuper suñu dëkk mënatuñu fee dugg manatuñoo def dara ndax gaa yi jël nañ dëkk bi loolu kay moo gën a garaaw kon alal alal ji ji ñu yor récupérer ko lu ñuy jariñ bu dee ci àll bi la ñuy nekk ay di wëndaaloo ko wër amatuñ fu ñu dëkk ñu ne kon moo tax mu ne fa kaada tuuti kon rek zalika seen loolu ñu fàttaleku an yes ni yow mu dox seen diggante nag ba dootuñu woon dem geer fatabadda lahum iblisu fi surati suraqa tabni malik ibn jonshumil mudliji eh, iblis daldi leen feeñu almaloonu daldi ñëw agsi ci ñoom biñ nee di xalaat noonu ne wuu dootuñ dem dootuñu dem ndax amuñu baas arrière ñoo amuñu suñu suñu ginnaaw ba baaxut bu ñuy génn ñuy massa ñuy massacrer suñu famille nangu suñu dëkk Iblis daal li ñëw yor forme Suraaqa ibn Maalik ibn Jushum al-Mudliji muy Suraaqa mi ñu gisoon mi Abu Sufyaan eh, Abu Jahlin doon tëkku naan Banu Mudlijin yéen waa mut mudlij wax leen nag seen safihakum seen ku dese kooku ba muy wax naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax li doxoon digganteeg moom ci gàddaay gi suraaqa boobu euh, xam nga li gënoonu dëgër waxoon nañ la ne temps yooyu tuubaguloon même bu dee ne gis na lim gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye tuubaguloon euh, loolu bien sûr looloo tax iblis mën a jël formam ndax iblis waxuma la yonent yi rek aleyhimu salaatu wassalaam mooy mënula jël seen forme ba moo tax moom boo boo génteeb yonent aleyhi salaatu wassalaam waxuma la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais yonent boo gént mooy ni moom nga gis te loolu yemul rek yonent yi ci nit ñu baax ñi ak saxaaba yooyu koo gént xamal ni moom nga gis Suraaqa bii nag bi Iblis di def lii ndax Suraaqa moom tuubagul woon li gën a dëgër waxoon nañ la bi ñuy def tarjumaam que ne ni mu nekkoon ci xadiisu imaam Ibn Isaaq boobu que moom dafa toogoon bi mu jógee dëkkam dafa toog ba ni muy dégg ne Yonent mu nga Makka ba mu ñëw doon ko laaj laaj yam ko doon laaj après joxe azakaam ak yooyu dugg ci lislaam moom Suraaqa nekkoon kilifaay waa Banu Mudli Iblis daal di jël formam feeñu leen ci forme suraaqa wa kaana bani kinaana te suraaqa dafa bokkoon ci kilifaay waa banu kinaana fa qaala ne leen kon du suraaqa mooy dafa jël formam xam nga te nag iblis buy jël form mooy gisoon nañ ko ci ba waa Quraysh dajewoo ca euh, seen banu nadwa ba seen assemblée kàccoor bañ ne woon doon waajal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ngir faat ko boobu mu ñëwoon yor ci suura Cheikh Najdi góor goo xam ne Najd la dëkk tey nag bu Suraaqa la jël ndax kilifa la woon bokk min ashraafi Bani Kinaana mu ne faqaale Iblis ne leen bi ñu newee di tergiverser noonu danaan dootuñ dem sax moom mu ñëw ne leen ana lakum jaarun min an ta'tiyakum kinaanatu min xalfikum bi shay'in takrahunahu mooy ne Iblis ñëw ne leen comme ñoom dañuy foog ne Suraaqa la mu ne euh, man maa leen jëlal ana lakum man maay se maa leen yiir maa leen yiir bu doon tey maa leen sàng du mooy liñ naan maa leen sàng malaanum kiiraay ba bu leen tiit kenn ku bokk ci waa banu kinaana ay banu bak kenn du mën a dal seen kaw ndax man maa leen yiir te loolu bul fàtte ne dafa amoon solo ci arab yi bokkoon na jullit ñu bari li taxoon avant ñuy gàddaay seenu nekk Quraysh mën a nekk te doonuñ leen woon inquiété mooy ne kilifa mooy ñëw même bu dee yéeféer la yéeféer yi ci kilifa yi mooy ñëw ne kii analawoo jaar man maa ko yiir maa ko sàng mbalaanum kiiraay boobaa duñ la def daal ah Iblis nag ne leen man ci forme Suraaqa analakum jaar maa leen protéger maay ki nga xam ne maay dox seen diggante an tatiyakum min an tatiyakum kinaana min xalfikum que kinaana waa banu kinaana di leen dikk ci seen ginnaaw di leen somb déedéet loolu moom nañu seen xel dal man suraaqa maa fan maa maa leen maa maa maa maa gaanaa lool ah léegi kon obstacle Quraysh daal dinay jeex léegi bi ñu dalalee seen xel loolu fa xaraju siraan ñu daldi génn ni nga xamante ne ni noonu la gën gaawe kon gis nañ ne kon Quraysh ci noonu lu génne te bi ñuy génn maahumul qiyaanu ñu ngi ànd ak musiciens yi yadribna bi dufuufi wa yughannina bi hijaa'il muslimiin au lieu ñu way seeni way ñu ngi ànd ak musicien ñu way seeni way bokk mais ñu ne fi di way di saaga jullit ñéeg yooyu waaw akbar kon noonu la Quraysh génne nekk ci yoon wi di dem waaye nag seen yoon woowu keroog ñoom Quraysh bi ñuy dem imaam al-Bayhaqi raxmatullaahi aley dafa tudd ci ad-dalaa'il naka noonu imaam al-Waaqidi na ko ci al-Maghaazi jële ko ci Muusa ibn Uqba ci yoonu Muusa ibn Uqba raxmatullaahi ala al ñu wax keroog ana nag ci yoon wi naka lañ doon approvisionner nag seen troupe yi ndax ku yor mbooloo mu toll noonu ciy nit ay fas ay xar non ay fas ay gëléem armement beeg nit ñi troupe yi nga dundal leen mu ne am na mu ne ki leen keroog ki leen njëkk naxara lahum xiina xaraju min makkata abu jahlin naxara lahum ashra mu ne keroog bi nga xam ne ci lañu génne makka Euh, di dem fi nga xamante ne mooy Badar bi kari seen njëgg mi ngir def ngir défendre seen njëgg mi Abu Sufyan yoroon bi ñuy génn Makka noonu rek xiina xarajoo min Makka bi ñu génnee ba xaw sori tuuti Abu Jahlin moo leen rendil daldi leen local li nga xam ne mooy dix gëléem la la leen rayal keroog rendil na leen dix gëléem ngir ñu mën a lekk bànneexu continuer mu ne summa naxara lahum Umayya ibn Xalaf bi Usfaan tis'a mu ne ginnaaw gi Umayya ibn Xalaf daldi leen rendil mooy buñ doxee ba weesu foofu ba yu yooyu mooy xam nga ni bari woon nañ dix gëléem bu jeexee ñuy demaat ba ci yoon wi ñu demaat ba ci yoon wi Umayya ibn Xalaf daldi leen rendil tisaan neuf gëléem waaw akbar noonu la Quraysh doon deme dinañ ci gën a ñëwaat ci côté boobu léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom côté nu mu demee woon ndax ñu ngi leen bàyyi woon ca Ar-Rawha ginnaaw ba nga xamante ne nii ci la delloo Marsad ibn Abi Marsadin daldi koy delloo. Euh, Euh, abu abu lubaaba abu lubaaba dal di koy delloo euh, ngir mu assurer intérim ba mu des julli madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi ñun ñu ngi yemoon foofu ci côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, léegi moom ba mu àggee ginnaaw gi dafa continuer moom aleyhi salaatu wassalaam ah imaam ibn isxaaq ci riwaaye yiñ la waxoon daal dinay décrire tudd na yoon wi yonent bi aleyhi ak jullit ñi daal di jël radiyallahu anhu bi ñuy dem Badar étape par étape lépp la tudd bërëb yi mu jaar fépp tudd na ko mu ne nag ci biir yooyu duñu tudd lépp comme moom mu ne xatta ida kaana qariban min as-safra mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee ba jege benn bërëb bu naan as-safra mu ne ba'atha Basbas ibn al-Juhani mooy ci la yónnee Basbas ibn Amr al-Juhani moom gisoon nañ ko defoon tarjumaam walillahi alhamdu walminna mu ne xaliifu bani Saa'ida moom mu ngi nekkoon aliyeewu moom Basbas moomu nga xam ne moom jotoon nañ ko gis te moom njëkkoon na ko yónni ngir mu saytul ko caravane Abu Sufyaan bi ana la tollu bi mu jóge chan ba moom sax mooy ki nga xam ne comme niñ ko gisa woon ci riwaaya xadiisu imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi kene moom mooy ki nga xam ne moo ko yëgal ne ko njëgg mag ma doon karloo mag ma doon xoollookat ñoom jege si nañ moom bas-bas moomu al-Juhani ibn moom la yeneen yonent mi alayhi salaatu wasalaam yónniwaat bi nga xam ne ci lañ génn madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam di dem mu ne moom rek la yónni mu ne déedéet wa Adi ibn Abi Zarba xaliifu Bani Najjaar mu ne moom la yónni waaye ak Adi ibn Abi Adi ibn Abi Zarba di Seydina Adi la tuddoon ibn Abi al-Juhani bokkoon ci kodu kodu Juhayna euh, comme ki njëkk ki di ah di euh, euh, Bas Bas al-Juhaniyaan moom mi gisaguñu ko woon turam moo doon Adiy ibn Abi Zaghba ibn Subay'in ibn Tha'laba ibn Rabi'ata ibn Zuhrata ibn Budhaylin ibn Budhaylin ibn Sa'd ibn Adiy ibn Kaahil ibn Nasr ibn Maalik ibn Ghatafaan ibn Qays ibn Juhaynata al-Juhani moom noonu la tuddoon muy Adiy di doomi Abi Zarba am nañu ne turu Abi Zarba moo doon Sinaan abu boobu di sinaan ibn subay'a nekkoon doomu ki nga xamante ne moom lañuy wax subay'a subay'a moomu di doomi sa'laba sa'laba di doomi rabi'a rabi'a di doomi zuhra zuhra di doomi budayl budayl di doomi sa'd ibn adiy sa'd di doomi adiy ibn kaahil ibn Nasr muy dem ba ci ibn ba ci Qays di doomi Juhayna mi nga xam ne moom la mooy patriarche bi moom la ñu kiiwe waa na seen tribu bi ñooñu moo tax ñu naan leen Juhayna ci Juhayna moomu al Juhani bokkoon ci kojug Juhayna moom nekkoon xaliifu Bani Najjaar nekkoon allié wu waa Bani Najjaar ci waa Ansaar euh, moom mii di Adiy ibn Abi Zarba kon moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ghazwatu Badrin biñ newee ci yoon wi di dem Badar moom la yónni woon ak Basbas mbokkam mi Mas Basbas ibn Amr al-Juhani ngir ñu dem fan la leen yónnee imaam ibn isxaaq ne ilaa badrin yataxassasaani lahu alaxbaara an abi sufyaan ibn xarbin an abi sufyaan ibn xarbin wa geyre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, daal di koy yónni moom adi ibn abi zarba ak basbas ibn amrin al juhaniyaan mu ne ilaa badrin badar la leen yónne ci ndoxum badar ci teen yoo yële waxoon nañu badar li muy tekkeek fan la jóge ñii ne teen la ñii ne ay ndox la ñii ne daa am ku ko tuddoon ak ainsi de suite ak ñi ne euh, que ne imaam al-Waaqidi yim soloo jële na ci ay góor yu dëkk foofale yu Juhayna yu ne déedéet tur simple la rek mais kenn dëkku fi woon tudd Badar ak yooyu li foofu nag la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni ngir ñu jiite armée bi armée bi mu génne boo xam ne à vrai dire armée la ci wàllu euh, euh, équipement matériel ndax bi ñuy dem xeex taxu leen woon a jóg dañoo demoon ngir kar am njëgg mais booy karum njëgg di nga yóbbu quelque arme nag ndax Euh, boroom caravane yi dofuñu dinañu yóbbaale minimum ñoo xam ne ñooy défendre seen matériel yooyu seen marchandise kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni Basbas ak Adiy ibn Abi Zaghba ila Badrin ci Badr ci Badar lan lañ fay def mu ne yataxassasaani lahul axbaar ngir ñu saytul ko seetal ko saytul ko daal bi koy jéexal xoolal ko al axbaara xabaar yi utal ko fa ay axbaar defal ko fa li ñu naan euh, wàcc ci terrain bi xoolal ko utal ko ay information ci kan an abi sufyan ibn harb ci abu sufyan ibn harb mi nga xam ne moom moo jógee Sham yor caravane waa Quraysh wa ghayrihi waaye ak pas moom rek mais ak ñeneen ñépp ñu composé wu caravane Abu Sufyan waaye tamit comme que dafa génn ngir kar ñooñu mooy ne ñàkkul mën naa am am ci arab yi ñu yëg ne génn ñu ne nañ ko embuscade léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam al axdu bil asbaab doon lool deñ huwa sayyidul mutawakkiliin moo doon sangu ñi nga xam ne ñoo lu ci yàlla waaye xam na ne inna lillahi sunanan moom moo ko jàngale kene buur yàlla nag dafa am ay doxalin yoo xam ne ci kaw suuf moom la fi teg te nag ku ñëw ci yooyu ngay jaar te jaar ci loolu mooy wan sa xam yàlla dëgg dëgg dëgg ndax xam nga ne nii la ko bëggee nii la koy doxale duma ci alteere dara damay jaar fi nga xam ne ndax abd nga koo man di doon noo kawe-kawe moo tax mu ne asra bi abdihi layla subhaanahu subhaanahu subhaana mu ne subhaana gàcc ngaalaama moom mi nga asra moo tukkeel bi abdihi ci guddi bi abdihi ci bi laylan min al masjidil haram bi abdihi wa annahu lamma qaama abdullah ba nga xam ne xaama ci la taxaw abdullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax du dul jël précaution yi war mu yónne kon basbas ibn amr ak adi ibn abi zarba ngir ñu dem saytu ji li nga xam ne moom la fa abu sufiyaan ibn harb ak keneen koo xamante ne nii euh, man naa faa nekk ngir ñu xool seeni information pour ëndeel ko léegi nag bi ñu àggee foofu ñoom ñii di Adi ibn Abi ak ki nga xamantane nii mooy Basbas ibn Amr imaam ibn Isxaaq mu ne ñoom ñaar qad madaya hatta nazala Badran fa anaaxaa ilaa tallin qariibin min almaa thumma axadaa shannan lahumaa yastaqiyaani fii mu ne bi nga xamante kon ci la leen yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yónni ñoom ñaar ñu daldi dox ba ni nga xamante ne ni war seeni gëléem daldi ñëw ba ni ñu jege ba agsi Badr Badrin ci bërëb boobu ñu daldi wàcc tawakaana badran mawsiman badar tamit bul fàtte dafa newoon foo xamante ne nii mawsim la woon dafa bokkoon ci foiru arab yu siiw yi da nga xam dañ fa doon daje léeg-léeg di fa commerce période ci at mi di fa daje di commerce ñoom al arab ñoom bi ñu agsee foofu ñu daal di fa anaaxa ila tëllin qaribin min ma ñu daal di yësal seen giléem ci benn tund woo xam ne bu jege la fi ndox mi nekk ci teenu badar yooyu summa axada shannan lahuma yastaqiyaan ginnaaw gi ñu daal di jël benn baak benn baak buñ yoroon yi ngir ut ndox di ut ndox foofu ci teenu badar boobu nee nag bi ñu agsee di def lool mu ne wa majdi ibn amrin al-juhani ala al-ma mu ne fekk ci ndox mi foofu Badar ci teen yi foofu ka fa newoon moo doon Majd ibn Amr al-Juhani moom li ñu ko gis bari na ah, muy Majd ibn Amr al-Juhani ca ndox ma foofoo fële ca Badar bi mu fa newee mooy ñoom fa lañ ko fekk dañu ñëw fekk fa Majd ibn Amr tamoom dafa bokkoon al yi amoon na mu joon nañu jël defoon alliance ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, bokkoon ci waa na mu newoon seen kilifa te ñoom ñaar ñii ci waa Juhayna lañ bokk kon dañ naan kii mooy même tribu bi xam nga quoi yooyu côté affaire tribu dafa am solo mooy boo ñëwee fenn imaginer yow nga dëkk ko Cen Cenkosil Cenko fële ca Casamance wala man ma dib séeréer boo xam ne séeréeru morolaa la bon ma ñëw xel nii agsi fekk ñun séeréeru morolaa yi suñu kilifa laa fa fekk foofu mu nekk fa est-ce que dinaa am lu may tiit du ma tiit ah kilifaay séeréeru morolaa yi nag moom laa fekk moom lañ fekk fële mooy ne yow da mel ni ku nekk chez toi ñoom it ñu ñëw fekk fa seen kilifa googu di euh, Majdi ibn Amr al-Juhani ñoom ñépp ñu bokk di doomi Juhayna ñoom Basbas ak Ali ibn Abi Zarba radiyallahu ta'ala anil jami' léegi mu ne fa sami'a Adiyyun wa Basbasun jaariyatayni min jawaari alxaadir wa huma tatalaazamaani ala almaa mu ne ci la ba ñu neewee foofu toog yësal seen gëléem root ba pare toog fa ci lañu dégg wala boog jamono ji ñuy root lañu dégg bas-bas ak àddi radiyallahu anhuma ci lañ dégg min jawaari alxaadiri ñu dégg ci ñi nga xamante ne ñooy Euh, jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu nekk foofu ci ndox mi dëkk soriwuñ foofu nekk foofu ñu dégg leen wahuma tatalazaman ala al ma ñoom ñaar muy euh, ndaw si euh, ñaari jigéen ñooñu noonu ñoom ñu ngi jokkalante ay kàddu seen diggante Euh, alal ma ci ndox mi fekk ñoom ñoom ñuy root nekk foofu mais ci dañ doon waxtaane ci ab det ab det boo xamante ne nii moom lañu la kenn ki waraloon ki ci des euh, mu ne wal malzuumatu taquumu li saaxibatiha li saaxibatiha innamaa ta'til 'ayru gadan aw ba'da gad fa a'malu lahum fa a'malu lahum thumma aqdiik alladhii lak ki nga xam ne moom moo yoreel keneen ki mooy e, kenn ki dafa yoreel ki ci des bor e, kenn ki moo yoreel keneen ki bor léegi nag bi ñuy waxtaan nag ci loolu lañ doon wax nekk foofu noonu ci côté ci ndox mi noonu Badar di wax fekk bas basaka at yi ñu ngi toog ci wet gi di leen déglu kenn ki ki ñu yoreel ki ki nga xam ne moom moo yoreel ki ci des benn femme bi yoreel keneen ki di wax ki ko ki mu yoreel naan ko innama ta'ti al-'ayr ghadan naan ko njëggum Quraysh mi njëgg mi njëgg mi suba lay ñëw aw baadaadu wala wala ginnaaw suba buñ ñëwee rek fa amalu lahum buñ ñëwee dinaa leen liggéeyal mooy rootal leen defal leen liñ bëgg bu ko defee ñoom ñu fay ma buñ ma fayee rek summa aqdika alladhi lak bu ma leen liggéeyalee ñu fay ma naa la fay li nga xamante ni moom laa la yore xaala Majdi Majdi ibn Amr mi nga xam ne moom moo woon foofu te tamit wax nañ la ne Badar waa Juhayna ñoo ko moom moo tax kilifaay Juhayna yi yi al-Waaqidi rahmatullah alayhi doon wax ne ñoom dégg naa ci waa kilifaay Juhayna yu bari yu ne Badar daal yii nii yépp ñu ci wax du noonu que ne daa daa daa ku fa tuddoon Badar moo tax ñu tudde ko foofa ak ay yiiwa woon ak yooyu yépp taxul ndox meeg yooyu yépp wala ndox mi boo ci boo ci boo ci sëggee ci teel bi dangay ngay pleine da ngay gis weer weeg yooyu yépp taxul ab tur la rek comme tur yépp moo tax ñoom waa Juhayna ñoom moom fii te Majdi mii moo doon kilifaay waa Juhayna moom mu newoon foofu bi ndaw si waxee lool kenn ci wax keneen ci loolu ne ko bu njëgg mi suba lay ñëw wala ginnaaw suba ma liggéeyal leen après ñu fay ma ma daal di lay fay sa bor bi ma la yoree di ne ndaw si ci wax nga dëgg thumma xallasa baynahuma mu daal di leen euh, fexe ba comme que dañ doon jàppante ci ay kàddu loolu mooy tatalaa mazani tatalaa zamani mooy comme si loolu ek eh, xam nga mooy ñu takkoo comme si dañ doon nekkoon ci benn confrontation verbale genre lu ñuy tuddee xuloo ay fay ma sama bor be ma léegi nag kenn ki mujj gi na ko gis nga euh, njëgg mi suba lay ñëw wala ginnaaw suba ma liggéey leen fay la sa bor maj diine ko wax nga dëgg après mu fexe bañu ba tempérer ba mbir yi léegi nag ñoom ñaar ñu arrêté seen coow lañu newe woon aa ah. wa a dhalika Adiy wa Basbas léegi nag waa Adiy ibn Abi Zaghba ak Basbas ibn Amr al-Juhani yaani ñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni lan lañ doon information ci Abu Sufyan dégg nañu ndaw sii ne benn femme bi ne eh, njëgg mi suba wala ginnaaw suba lay ñëw ba pare suñu kilifaay juwee na ne ko wax nga dëgg après ñoom nag ñu feer semblant comme si loolu taxulee na jóg ndax tamit booy dox espionnage faut pas euh, que tu te euh, fasses gars yi daal lay kii mooy da ngay da nekk koo xam ne da ngay fondre ci maasu fi nga nekk foo ñëw dangay mel ni kàkkatar rek foo ñëw dangay fexe mel ni ñoom ñii laa bëgg espionner damay ñëw fekk ba ma ñëwee loolu ñëpp xam nañ ko quoi ab espion bu ñëwee fenn fii moom fecc rek lañuy def day fexe wan leen ne moo leen dàq fecc ba gaa jàpp ne oh kii moom duñu soupçonner ne kii ab intrus la dafay dugg ngir am lu mu yóbbu. bu ñëwee foo xam ne ay julli lañuy def mu wan leen ne maa leen dàq julli ba gaa yi kii ko ndekete léegi nag mu ko ba gaa yi da il faut nga am confiance ci ñoom ñii loolu en plus ñoom ci waa Juhayna lañ bokk mooy ne ci waa ñi moom foofu noonu amaana faam yii nii foofu lañ dëkk ci waa Juhayna alxaadir kon kay ñoom du ñu am dara lu ñu sob léegi euh, bi mu demee noonu euh, ñoom ñu dégg ko Adiy ak Basbas fa jalasa ala ba'irayhima ñu daal di yéeg nag ci seen géléem seen ñaari géléem biñ déggee lool am nañ information bu leer thumma intalaqa hatta ataya rasulallah sallallahu alayhi wa ñu daal di continuer ba ni nga xamante ne nii lañuy accès fi nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa axbarahu bima sami'a ah ñu daal di koy wax nag li nga xam ne moom lañ dégg ne ko ñun daal dem nañu ba Badar dem nañ Badrin fekk nañ fa ay ñaari soxna yoo xam ne fekk nañ leen ñuy xuloo seen biir ba ci seen biiri wax kenn ki nee na ko suba la wala ginnaaw suba la njëgg mi agsi te fekk nañ fa Majdi ibn Amr te yonent bi xam na ko keroog ba mu njëkkee génn doon kii Ayr ñoom la dajeel après ñu daal di def mu am alliance ak ñoom euh, moo taxit moom moo doxoon diggante Seydina Hamza ak Abu Jahlin ba ñu dajee ba xeex naroon a léegi moom dégg naa mu ne ndaw si bi mu waxee lool nee wax nga dëgg ñu rendre ko compte ci liñ demoon démb kon ci na ko noonu la fekkee Badar moom moom Seydina Adi ibn Abi Zaghba radiyallahu anhu wa arda dañ koy boole nag ci waa Ansaar ndax dafa bokkoon ci wax nañ la allié la woon ci ñoom ci waa Banu Najjaar euh, te bokkoon ci waa Juhayna euh, moom Seydina Ali ibn Abi Zaaba radiyallahu anhu ardaa dafa génn mu ngi génn àddina ndax li am ci tarjumaam bariwul mu ngi génn àddina nag ginnaaw dund na ba yonent bi alayhi salaatu salaam génn àddina fekk na xilaafa seydina abu bakr ibn sid mu ngi génn àddina ci xilaafa seydina umar ibn al-xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah foofu la génn àddina seydina Adiy ibn Abi Zaghba radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waa waa léegi Abu Sufyaan moom est yëg na ni moom nan la ginnaaw bi nga xam ne gisoon nañ ne yëg na ni yonent bi alayhi salaatu salaam dégg am na ku ko ne mu koy kat te kat Basbas ibn Amr bi ak Adi ibn Abi Zarba al-Juhaniyaani radiyallahu anhuma fexe nañ ba jiitu ko Badar ba am nañ information que ni njëggam mi moom mu fa war agsi suba wala ginnaaw suba mais moom nan la doxale Abu Sufyaan imaam ibn Isaaq di ñu nettali ba léegi ci càllale yiñ la waxoon wa Hasan boobale mu ne kanta abu sufiyaan harbin bi nga xam ne ci la ñoom bas-bas ak adi ibn abi zarba jóge foofu ba am information yooyu dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu ak lu ab diir bu ndaw wa aqbala abu sufiyaan abu sufiyaan harbin abu sufiyaan di doomi xarb daldi agsi xatta qad taqad xatta taqaddama moom nag bi mu yëgee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam a koy kar dafa accélérer la cadence na mu doon na mu génne woon di ñëw bur ñibbi Quraysh dafa gina nag accélérer vitesse am gina dàq gëléemi caravane yi ñu gaaw ngir fexe rëcc yonent bi alei saatu balaa jóge Medina bay agsi foofu fekk mu jàll lan moo taxoon muy defoom xadaran ngir jël précaution yi war ngir moytu xatta waradal ma bi mu defee lool nag mooy ne léegi ay nelaw ak yooyu noppale yu ndaw lay def mu gaaw di dàq gëléem yi caravane yi nu mu gën a gaaw ba mu yëgee ne yonent bi alei salatu salaam koy kar ba ni muy agsee badar foofu ci ndox mi fa qaala li Majdi ibn Amr bi mu ñëwee fekk fa Majdi ibn Amr mi nga xam ne moom la fa ñoom bas bas fekkoon ndax ñoom wax naa la ñoom ñoom moom ndox mi foofu ci badar di waa Juhayna Abu Sufyaan bi mu agsee ne ko hal ahsas hal ahsasta ahadan fa qaala maa ra'aytu ahadan anka anku mu ne ko Abu Sufyaan agsi bi mu agsee Badar ci ndox mi foofu ci teen bi fekk fa Majdi ibn Amr mu ne ko ndax yëgoo yëgoo kenn yëgoo benn euh, lu bizarre gisoo kenn fii amoo dara yëg sa bi fii nii nga nekk amul voyageur bu fi jaar wala kenn wala boo gis ay nit yu fi jaar yëgoo dara fa qaala maa ra'aytu ahadan unkiro Majdi ne ko ah wax dëgg man de gisuma dara gisuma kenn koo xam ne soupçonné naa ko wala am naa ci moom lu ma koy lu may koy ragale walla lu ma koy moytoo moom daal mooy liñ naan tout passe tout se passe comme il illaa suuf ko nag inni qad ra'aytu raakibayni qad anaaxaa ilaa hada tell mu ne ko nag suuf ko gis naa ñaari war ñaari gawar gis naa ñaar ñu war ñoo xamante ne ñëw nañ ba yées gis nga ci tund wee ngay gis wu ndaw wi hada tall wii nii fa la ñu yësal seen géléem bu sànk yàggul summa staqayaa ginnaaw gi ñëw nañ ci ndox mi daldi root fii shennin lahumaa ci benn baag boo xam ne ñoom ñoo ko moomoon ñoo ko yoroon seen benn baag gis naa leen daal ñu yësal seen géléem ci tund wu ndaw wii daldi ñëw daldi root summa ntalaqaa ginnaaw gi ñu daldi dem gis nga même Majdi ibn Amr gaa yi ak discrétion bi ñu doon demee nekkuñ fa di ubbi waxtaan ak yooyu ñoom bi ñuy root ci lañu déggaale femmes yi di wax moom soupçonnéwul ne sax ñoom ñu ngi mooy jataay boobu euh, ak kii boobu événement boobu souligné wu ko que ne am na jigéen ñu fi nekkoon ndax ñoom fa la ñuy mas a nekk mais ñii nii moom soupçonnéwul ndax ñoom joué nañ seen rôle attiré wuñ attention wu nit ñi. waaye nag Majdi bi mu waxee lool Abu Sufyaan mi nga xamante ni bokkoon ci gin ñu gën ñaw xel ci arab yi yemul ci loolu mu ne fa ataa Abu Sufyaana munaaxahuma Seydina Abu Sufyaan daldi ñëw nag agsi bi mu ko waxee lool ne ko fee ci tund wee mu daldi dem fi nga xam ne foofu ci tund wi fi ñu tegoon fi ñu yësaloon seeni géléem mu daal di ñëw foofu fa axada min abaari ba'irayhima mu daldi jël ci neefare ci neefare yi seen ñaari géléem ya fa newoon mooy géléem fas ak yooyu fu ñu nekk ak jur gi dañuy faire seen besoin foofu seen besoin nag lañuy wax neefare moom la ñuy jël di ko def tos ci tool yeeg yooyu léegi moom mu ñëw fii yësaloon géléem yi mu daldi jël ci seen neefare yooyu neefare géléem yi daldi bi mu ko jëlee fa fattahu mu daldi koy toj neefare géléem yi la jël moxoñe ko moxoñe ko ci loxoom fa ida fiihi nawa mu daldi gis ci seen neefare yi bi mu ko tojee mu gis ci euh, saalu géléem saalu tàndarma mooy tàndarma boo ko lekkee gis nga doom boobu lu dëgër loolu nekk ci biir di ci des loolu la gis ci biir neefare gëléem yi moom la gis fa qaala abu sufiyaan ne haadihi wallahi ala ifu yasrib ni lii de wat naa ci yàlla lii mooy li nga xam ne mooy li ñuy jox li ñuy jox gëléemu yasrib yi mooy waaye Yasrib di waa Medina ñoom ndax tàndarma dafa bari woon ba ci génee mi sax dañ ci doon lekkaale mu ne lii de lii mooy li nga xam ne mooy comme ni yi ñuy jox euh, jur ji quoi euh, nu mu tuddati yooyu noonu ay ñax mais comme yooyu mu ne lii nag mooy équivalent wu loolu bu waa Yasrib ndax ñoom dañoo bari tàndarma ba génee mi sax dañuy lekk ci tàndarma kon gis nga xel mi mu amoon il n'était pas koo xamante ni yeewuwul maj yi wangolool rek mu ne waaw kon ñooñu kiiwul mais dafa dem def gina xool ne am na benn indice moo tax gis nga indice enquête <laughs> enquête xam nga boo gisee euh, criminal yi braqueurs yi ak gaa yooyu en général foo jaar ñu bàyyi indice ndax même bu préparation bi pare woon nañu defoon nañu méthodiquement lañ ko defee mais bu ñuy bu defee seen seen seen forfait ba pare war a daw foofu nag la fay yu bari di amee ba moo tax dañ fay bàyyi indice yoo xam ne duñu ko tey yoo xam ne nag léegi enquêteurs yi ñëw seen ginnaaw pour enquêter xam ñan ñoo fi jaar ak ñan ñoo ko def. moom indice yooyu noonu mooy yañ fay bàyyi moo xam seen bagage bu wadd seen téléphone walla seen carte walla wala seeni empreinte digitale ak yooyu ci la ñuy fexe nag enquêteur bi bu ñëwee moom police judiciaire ci lay fexe remonter jóge ci loolu dafay analyse bu remonter ci gaa yi moo tax loolu c'est rare ñu def forfait ba pare te doo leen jàpp moo tax yenn braqueurs yi ni ñuy def oto bi ñu duggoon moom dañuy dem ba fenn ñu wàcc ko daal di koy taal bu ko defee bu ñu ko taalee ñoom ñu jàpp ne nag bu bu mboxoñoowee waaye indice yëpp deñ na mooy ne fii moom c'est fini <laughs> Abu Sufyan nag affaire police judiciaire ci tay bu doon tay noonu lañ koy woowe loolu la dox mooy dafa ñëw xool fi ñu ne ko fee la géléem yi fee lañ yësaloon seen géléem fee lañ wàcce woon seen géléem yi fee la géléem lañ leen doon nooflaay ñu mu dem fa fekk fa lu précieux muy seen neefare mu daal di koy jël daal di koy toj neefare boo mooy li li euh, équivalent ci nit mooy li euh, géléem yi bu lekkee li muy génne ci ginnaaw gi loolu la daldi moxoñi ci loxoom gis ci si loo xam ne moom arab yi foofu yépp xam nañ ne waa Yasrib ba ko moom mooy tàndarma tellement dañ ko barewul mu ne kon nag mu daldi ci tirer conclusion comme ni policier bi police judici police judiciaire ginnaaw bi ñu defee lool tirer conclusion ne les analyses et kii lii la joxe ne kii wax nañu après ñu ne diw la moom it loolu la def mu toj ko gis ne lii moom waa Yasrib ba ko moom lii la jox seen seen seen jur yi naa ko ci yàlla haadihi wallahi alaa'ifu Yasrib ci ni mu gën gaaw fa rajaa ila ashaabihi sari'an mu daal di gaaw daw ci ñi nga xamante ne mooy mbokkam yi mu àndal ci caravane bi fa daraba wajha irihi an at-tariq léegi nan la def mu détourné ne léegi nañu teggi non seulement yoon wi bu ñu fi jaar ñu daal di jël def bifurcation jaar weneen yoon teggi complètement yoon wi jaar Badar fa saaxala bihima mu uti côté tafes gën a guddal yoonam mais moo gën a sûr uti côté tafes wataraka badran bi yasaar léegi mu bàyyi badar ci càmmoñam ndax boo jógee Sham xoola boo jógee Syrie euh, di dem Médine di dem euh, Makka mooy ne Makka ak yépp sa sud lañ nekk mooy ne da ngay jóge Sham di ñëw sud bi mel ni kuy dem Makka Yaman jóge Sham moom bi mu ñëwee ba Badar Médina foofu di jege fa la gis mbir mi léegi mu mu jël complètement droitam la jël pour dem fan ci mer rouge fi ne foofu noonu foofu côté boobu la jaar ci yoon woowu dem côté jaar tafes bàyyi badar léegi foo boo jaaree foofu badar da lay fekk féete sa gauche mu bàyyi ko yasaaran wan mu ga nag rëppatal gaawal ak dina accélérer la cadence hatta asra ba ni nga xam ne ci lay mu gaaw jóge foofu yépp daal di naa ni kaan léegi loolu mooy kon kat côté Abu Sufyan léegi ci jotaay bii di ñëw ñu àggale yeneen côté yi des muy côté sang bi alayhi salaatu ak côté Quraysh ñoom naka la def